farraqahu Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima fii faslun fi tilaawati wa maa yata'allaqu bihaa. amma fawaa'idul qiraa'ati faqad raghaba fiihaa qawlu ba'di man naqada faman araada alqurba min mawlaahu falyaqra'il qur'aana laa yansaahu ah jëloon nañu fii lañ tàmbali woon bu njëkk bi lañ jëloon mu ne woon daal njariñal jàng alquran faqad dëgg-dëgg raxaba fiha xemmem loon na ci waxu waxum bandik lenn ci boroom xam-xam yi nga xam ne man na xadd daal di nañuy luñ xam-xam daal di nekk ñoo xamante ne nii ñoom daal di nañuy gëstu xam-xam da daal di koy luñ ñutu waaw lépp loo xam ne lu ñu war a naq da la waaw def nañ ko mu ne kooku lan la wax fa man araada képp koo xam ne namm na bëgg na alqurba jege min mawlaahu jege boroomam bi nga xam ne moo yilif ay biram moo kilifaay ñépp moo féete ñépp kaw ko yéegut fal yaqra kook nu muy def fal yaqra il quraana nay jàng alquraan laa yan saaxu te bu mu ko fàtte mooy laa saaxu bu mu ko fàtte wala nga ne laa saaxu te amul yellul mu koy fàtte waaw bàyyi ko fële délaissé ko jënd ko ay roman jënd ko lan ay best-seller yooyu seetaan yoo xam ne moom ngay jënd ay magazine de foot yoo xamante ne ci foot la ñuy wax wala basket waaw yow yooyu moo la gënal ci ngay nekk di lire waaye jënd ko lan ay journaux yoo xam ne yow xam nga li xew ba pare lire nga baax na mais fokk nga jën lu nekk lu nekk nga lire ko waaw mais alxuraan moom mel ni dañ la koo dëddaleek moom kooku xamul ne bu dee ne ku nam ma dem ci boroomam la jege ko amul yoon wu gën gaaw di jàng alquraanu borom bi ndax waxu yàlla kàddug yàlla du kàddug keneen waaw waaw kàddug yàlla du kon nag képp ku bëgg a jege ah am di jege sa borom alquraan da mooy li ngay gën fonk amul leneen lu ko féete kaw waaw da koy jàng waaw laa saaku saahu te jaaduwul mu koy bàyyi di ko fàtte fàttelu wala mu koy fàtte teg ko nee wala di ko di ko sàggane waaw mu ko fàtte léegi nag sëriñ bi moom di wax te waxoon na xultu xultu lay wax nii te waxoon nañu bu ma nee xultu ah lan moo xew waxoon na ne bu ma nee xultu xam leen ne ah famin maani qawlihim naqaltu waaw xamal ne bu ma nee qultu rek ah, nee naa xamal ne lool ca seen maanaa ay wax ñoom boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wa radiya anhum ñoom laa toxal seen wax kon nag ñu xamee ne kon sëriñ bi lii mu naan qultu mooy lim ñu ko waxe noonee la ko defee mooy waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim seen maanaa wax moom lay toxal nii mu ne qultu fa man yurid rida arrahmani falyuthbitan tadabbur alqur'ani mu ne qultu ma ne nee naa man asheikhul xadim radiyallahu taala anhu fa man yurid képp koo xam ne nam na ba léegi rida arrahmani am ngërëmu borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande falyuthbitan nay saxal tadabbur alquraan di tadabbur alquraan di ci settantal waxoon naa la jotaay bu jëkk ba waxoon naa la suñu boroom tabaaraka wa moo njëkk a xemmem loo mbir mi ah, alquraan ci nit ñi ne afalaa yatadabbaruuna alquraan am ala quluubin aqfaaluhaa comme ni mu ko waxee ci suuratu Seydina Muhammad di Seydina sallallahu alayhi wa sallam di suuratul qitaal kon mu ne képp koo xam ne dafa bëgg am ngërëmu boroom bi te amul lu ko féete kaw illa rahmaan lan lañ fiy ut suñu dund yi lan la jariñ bu dul am ngërëmu ki ñu bind moo tax waaw jaamu yàlla gi ñëw rek di di di julli noonu di sëggaka kii loolu du objectif waaw gis nga kan mooy objectif wa inna ila rabbikal muntaha suñu boroom wax nañu ko ci suuratu najmi yëg leen ne ila rabbika jëm ca sa boroom al muntaha mooy tëytal ba lépp ambition boo man di am ma ne nëbu yàlla njëkk d'abord yeneen yëpp bu ci mën nañoo ronu ci suuf maadaama looloo ngay dagan voilà manoo ne man bon yàlla laa gërëm waaye li yàlla tere ci laay ne ngir am ngërëmu yàlla manu la ne waaw loolu manu la ne kon nag yow boo nammee am ngërëmu arrahman nan ngay def fal yuthbitan na nga saxal tadabbur al quraan di tadabbur di di di di settantal al quraan di ngay jàng dina ñëw ci biir settantal buy dugg ci biiru ah téere beeg yooyu ci biir chapitre bi ci pàcc bi dina ko leeral moom radiyallahu anhu mu ne adima tilaawatan lidil kitaabi walaw thalathatan min al ahzaabi fi kulli yawmin duna hijranin kama talabatul ilmi lahu dhawun tima mu ne kon adim bi nga xamee lii kon wax naa la waxu ko wax ne boo bëggee jege sa boroom nooy def dangay jàng alquran te jaaduwul nga koy bàyyi de bu boobaa waaye man ma wax la ne la boo bëggee am ngërëmu borom bi tabaaraka wa taala saxalal di tadabbur di fat di di settantal alquran kon nag léegi lu ci des mu ne la adim waaye waaye kon saxal waaye yow mi nam ma dem ci sa boroom te nam ma am ngërëmu sa boroom te nam mu koo jege azza wa jal adim na nga sax tilaawatan ak jàng li di kitaabi ci téere bii waaw di alquranul karim alquranul azim walaw salaasa bul xeeb même bu doon ne ñetti minal ahzaab ci xisib loolu bu ko xeeb mooy yow lu mu dee dee dee dee ñetti xisib par <laughs> waaw waaw mais surtout bu ànd ak tadabbur sinon bu nee ratatatatat yow sa xel maa nga marché muusante mu ngi wël su trip mu ngi yaabaan yaa ngi xalaat baris wala yaa ngi naan ratatatatat ndax am na match bu war a am ci kanam nan laa koy rat gaaw ratatatatat wala tiim tere bi di seetaan ah, ay ay yëgadi ba pare nekk fi naan dangay ngay jàngal Alxuraan yooyu yëpp bokkul ci tadabbur waaw. yooyu moom taxul ñuy wax quoi moo duñ la ne nag njàng mi ngay jàng yow loolu jàngal Alxuraan du ñu wax waa ji baaxul waaye dañ naan la la tax ngay mën a am seetantal ga ak après di jëfe la ca ne yow woo ci yoon wi. waaw loolu moom yoboo mu leer na moom këni yaa ko gën a tay këni affaire bi teguwoo ci yoon bi waaw te lool sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu dina ci ñëw léegi xam nga looloo tax ku mel ni mawlana ibnu abbas radiyallahu taala anhu wa arda sëriñ bi tamit dina tudd yu mel noonee ah këne man moom man moom fii mu ne man ma tari woon ay saar yu gàtt lan la waxoon suratul qaari'a suuratul qaari'a ak euh, am na beneen saar bu mu ci teg boo xam ne dama ci settantal moo ma gënaloon fuuf ma jàng Baqara ak Ali ci loo xam ne benn settantal aw ma ko waaw mooy mbir mi loolu la lu nekk daa am mbir mi daa am objectif daal daa wax daa am lu tax du rek nañ rafetat ay wo moo nga xam nga woon yàq woon na yàgg ci téere bi ba léegi ba ma naan moo tax suñu yenn njàng alquran yeeg lim yu bari yi ñuy wax lii amu ci jar na seetaat voilà bu dee lim kese loolu moom loo xam ne lii bokk ci mooy loolu jar na seetaat voilà loolu jar na seetaat ma ne leen kon nag sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu kon mu ne adim na sax kon de tilaawatan di jàng li dil kitaabi ci téere bi de walaw salaasa même bu doon ne sax loo moo néew néew ñetti xizb min al ahzaab ci xizbu al quraan yi waaw bu dee ñett sax bu ko xeeb waaw fii kulli yawmin ci bés bu ne nag ndax les tayelmaan yépp sama classe geeg façon yi mel noonu yi dañ fii boo ne nee ñetti xizb ñu noonu ñetti xizb ya foog ne fii mu ne pour un mois la <laughs> mois bu nekk ñetti xizb quoi <laughs> déedéet fii kulli yawmin la ci ci bés bu ne <laughs> way duna hijraanin lahu nga bañ a nekk nag koo xam ne dangay eh, hijru mooy dangay gàddaay alquran mooy non ndax gàddaay dafa dafa am gàddaay gàddaay dafa wute comme ni al imaam ibnul qayyim al-jawziyya rahmatullah alayhi daal di wax mbir yi da gàtt mooy léegi nañ wax li sëriñ bi wax ba pare mu ne kon duuna hijraanin lahu na ko jàng même bu dee ñetti xisib la par bés nga bañ nag duuna hijraatin nga bañ nekk ku koy gàddaay de kamaa ni nga xam ne talabatul ilmi gis nga sàkkukatu xam-xam mu sharia beeg yooyu lëhu ñoom zawuntimaa yu ñuy askanale loola mooy ñoom noonu la ñuy askanaloo <laughs> léegi bii di ne ñëwaat fii ndax suñu waxtu jot na insha allahu taala wala taala wa sallallahu wa sallam wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin